min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fii albaab as-saalis baabu sabr kon insha allahu taala ñu ñëwaat fi ñu ubbi woon nañ ci jotaay bii ñu génn baabu sabri buntum muñ ah buntum muñ gisoon nañ li nga xam ne comme ni mu ko waxe woon te ñu fàttali woon ko di tàmbalee di ubbee leen ci alquran ci ay aaya gisoon nañ laay qaala Imraan bi ak foofu lañ ñëwoon léegi nag kon mooy aay bi njëkkoon ni al imaam an-Nawawi rahimahullah ginnaaw gi mu ne wa qaala ta'aala mu ne wa qaala wax na ba léegi ta'aala boroom bi nga xam ne moo màgg te yéegut mu ne walanabluwannakum bi shay'in min al-xawfi wal-juu'i wa naqsin min al-amwaal wa naqsin minal amwaali wal anfusi wath-thamaraati wa bashshiri s-saabiriin suñu boroom ne suuratul baqara aaya cent cinquante-cinq mu ne boroom bi nee na ba léegi wala nabluwannakum waat naa ne dinaa leen nattu waat naa ne dinaa leen fitnaal dinaa leen nattu examiner leen bi shay'in ci ëllëg rek ci lenn minal xawfi ci tiit dinaa fay dundal tiit moom dina la dal ci sa dund <laughs> waaw minal xaw fi ci tiit waaw la may tiit nag mooy li ñëw sama kanam waaw la peur borom bi dina leen ci teg ci ci ci natt nattu leen ci waaw waaw wal ju'i ak xiif dinaa leen nattu jaare ko ci ak xiif sa mbir di dox nga jekki affaire yi mel ni day gën tëju ci ci ci yow mbir di gën a metti suñu borom ne maa lay nattu waaw waaw ñu ngi doon wax inflation bi gaa yi jooy naan mars mars rouge waaj ne maa ko wax maa koy répéter <laughs> économie suba si looloo am <laughs> waaw printemps rouge minal juwaay resto du cœur yi koo xam ne masula dem resto du cœur restaurant du cœur pour ñi ko xamul fii ci dëkku nasaraan bi fii ci Faras ah ay association association la boo xam ne daanaka ñoo xaw a maase <laughs> xam ne la booba lañ ko bu yàgg lañ ko créé woon nga xam ne gaa yi nga xamante ni nii eh, dañuy dañuy wër ci ci magasin yu mag yi yu ñuy jaay lekk ak naan ak yu mel noonu comme grande distribution ay Carrefour waaw ay ñoomin ñoomin ñoomin ñoomin ñu mel noonu ak tamit collecte des dons di def collecte di dons de alimentaire ay pat ay diwlin ay farine ay beurre ay yu mel noonu ngir dajale ko ak képp koo xam ne rek yow même boo newul ci ma nga am loo joxe ngir participer ñu jënd ko lool ngir di ko di ko jox nit ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko aajowoo ñi nga xam ne seen loxo jotu la jotul seen gannaaw mooy ñi nga xam dañ koo aajowoo ci way ñàkk yi bari dañoo xam ne doomuñ foon dem crise bi mu commencé fii ngay dégg ci rajo bi ñu bari ñooy reportage ñu naan la man moom yaakaaru woon ne fii dinaa fi ma sa teere mais affaire yi metti ba finalement fii daa mujj waaw <laughs> mooy en tant bu dee jullit nga rek ah borom dee leen di natt tamit bu leen yaakaar ne dund ci daal benn cours d'eau ndox la muy jàll rek di jàll lépp neex yow dara benn gàllankoor bu la dal déedéet suñu borom ne maa leen di natt wal ju'i aku xiif wa naqsim min al amwal ak di wàññi li nga xam ne mooy seen alal yi ngeen am CA bi ñu doon wax keroog chiffre d'affaires bi léeg-léeg nga ñëw mu rës waaw oh! déficitaire ñu naan les chiffres ne sont pas bons <laughs> chiffres yi baaxul waaw sa njaay bi borom bi nee na maa lay natt sa tool bi nee na maa lay natt léeg-léeg récolte bi am nga dem di góobi sa kii tool bi baaxul waaw lañ ci doon yaakaar ak lam la génnoon daaw ak daaw jéeg benn bi ci ñett sax amoo borom bi nee na maa leen di natt ci loolu xool ba xam waaw <laughs> waaw bi alam léegi nag yow nga dem léegi eh, toog ay ay ay semaines yoo xam ni géej gi dangay dem sànni say fiile say mbaal la sonn mais daanaka du jàpp dara wala yi ñuy jàpp yu sew la yoo xam ne vraiment ah ñu léegi de moom moom géej gi neexatul man nay jamono du ñu woon sori tax fii rek lañ doon yem waaye léegi dañuy dem ba jege Gàmbi te du ñu am lu bari suñu borom ne maa leen di naq wa naqsin min al amwal waaw nga nekk entrepreneur sa affaire di dox sa commande yi di ñëw borom bi wàññi commande yi mel ni gaa yi xamatuñ la foo déposer euh, euh, euh, <laughs> <laughs> ñu ne sawaay marché bi dañ ubbi nañu ko ah baat baa may raw <laughs> ku nekk ñëw postulé wu ne man ku nekk bëgg bokk ci marché bi ngir gañe ko yow daa mel ni sa bos kenn du ko xool waaw waaw lancé xaw ma lan lan lan lan fàtte baat ba ba dem na waaw mais daal comprendre ngeen lii nga xamante ne nii moom lay wax voilà <laughs> kenn joxatu la benn commande nga toog affaire yëpp rës nga war a wàññi sax bu dee ku doon salarié ay nit nga war leen a wàññi parce que quand doo fi nekk di fay ñoo xam ne da ngeen di fay te contrat yi fii nii noonu la CD <laughs> yi nga leen dóoral waaw di fay ñoo xam ne liggéey yu ñu amoo. cahier de de de de de de charge bi feesut xaajul sax loolu suñu borom ne bu dee jullit nga yëgal ne wa naqsun min al amwal may wàññi seen alal leen ci seen alal yi waaye wal anfusi dinaa leen na toolan di wàññ ci seen bakkan yi nga am ku la cher ma faat ko nga am koo bëgg lool mu jege la ma faat ko waaw <laughs> loolu ma di ah <laughs> loolu la borom bi ci loolu lépp da leen ciy éprouver waaw hmm? mu ne wa samaraati ak mbay mi meññeef yi génn seen récolte yi moo wax nañ sànq exemple boobu ci am waali bi waaw suñu toolu gerte bi ren ngooñ mu baax sax amuñu ko yàlla tere gerte gerte yi daal yépp sew loo toj daal daanaka doo ci fekk doom yu mag lépp lax suñu boroom ne maa leen di nattu di mu ne nag bu ma leen di nattu ci yii yépp yu ma leen di nattu la waaye yow yeneen ci wàllu saa saam bégalal ma ñi nga xam ne bu ma leen nattoo ci yii lan mooy nekk seen taxawaay mooy ni am imaam tuddi bi buntu bi as-sabr moo tax mu ne ko bashiri sabirin muñalal ñi nga xam ne ñooy waj ay. aji muñkat yi bu ma leen tegee lenn ci wala yii yépp ma tegaloo leen ko ñëy muñ duñu dégg seenu onk waaw duñ ne yàlla li ma lu tax o oh! ëpp naa wax waaw loolu moom mooy fu adam gi gën a féete kaw ñàkk ak teggin bi ak diggante sa borom yi gën a rëy mooy borom bi teg la nattu nga naan ba xaman sama xol baax na waaw borom bi xanaa gisuloon keneen ah way keneen paayoon li metti daal nañ ko teg ñeneen yow nga toog ah yow sa xol da doon sell ngir ñu bañ laa natt ah yow xam nga <laughs> day wane lu wuteeg li ngay li ngay déclarer kon loolu suuratul baqara aara sa aay cent cinquante cinq mu ne wa qaala ta'ala mu ne wa qaala ta'ala mu ne kon wa qaala ta'ala innama yuwaffa as-saabiruna ajrahum bighayri hisaab suuratu zumar aaya fukk aaya diis mu ne suñu boroom nee na ba léegi innama dëgg-dëgg li am ba des mooy yuwaffa des nañu matal as-saabiruna way ngëm yàlla yi non way muñkat yi ajrahum seenu pay dara du ci màgg day mat sëkk bi xayri xisaab ci loo xam ne du àndul ak caytu na kenn du leen ne kaa leen ñu ñu ñu xisaab leen bés pénc ba pare door leen a fay déedéet ñoom amuñu fay waaw waaw ahlul bala laysa lahum diiwaan waaw ñoom kon eh, mu ne innama li am ba des yuwaffa as ñi nga xamante ne ñooy aji muñ ñi kat dañ leen di matal seenu pay ba mat sëkk waaw ci loo xamante ne nii Euh, euh, euh, du amuk caritu waaw ahlul bala laysa lahum mizaanu wa laysa yunsaru lahum diiwaanu waaw waa balaa ñoom mooy boroom natt yu rëy yi laysa lahum mizaanu amuñ balaa suñ leen di tegal waaw yunsaru lahum diiwaanu waaw te kenn du leen tegal ay diiwaan yi ñoom bind seeni mbir ñoom pam malaaka yi xamuñu la ñaata la boroom bee ko xam moo tax mu ne koor nga xam ne ci façon muñ la bokk ci façon muñ la bokk mooy muñ gu mag privé sa bari aaye sa bopp bari ngir sa borom mooy gu mag mu ne loolu man borom bi mu ne maa koy fay wa sawmu lii maa ko moom damaa koy fay moo tax malaaka yi dañuy bind rek ne di woor na na woor na kanta lan lay am ca koor ga ashra hasanat ci yiw lii de loolu xamuñu ko waaw moo tax ñoo bal innahum yusabbu ajruhum lahum sabban bila ba'sin ghadan bushra lahum hmm? <laughs> dañ leen di sottil rek seenu bay ak sotti la leen ko boroom bi sotti bilaa baxsin ci loo xam ne amul fëyte di xool di di di luñ bëgg seeni mbir ak seeni mbir laay wax est-ce lañ defoon ak yooyu bushraanahum kon waay ndaataa tëlëx ñeel na noonu waay mbégte ñeel na gaa yi kon nag suñu borom ne innama dëgg-dëgg yuwaffa moom mooy kii matal as ay ah, waykat eh, muñkat yi ajrahum seenu pay bi ghayri hisaab ci loo xam ne amul ak caytu ko ko jiitu. nga ne eh, mais attention parce aay bi dégg naa mais li nga doon sànk nag loolu fu mu jógee ko ko wax ah, ah, mais dafa ahlul balaa lay sa lahum miizaan waaw waaw waaw ñii ñëw rek di wax ay mbir yoo xam ne il faut ngay yow yaa ñu fi waxoon ne il faut nit yi ñuy tax ma wax yi ñu koy dellu ci wax ci ki wax ak ñuy xam fan la wax yi tegu ak kan moo wax danga waa est-ce que wax nga dëgg de waaw loolu <laughs> borom masaalik ko doon wax <laughs> Cheikh Ahmadou Khadim <laughs> radiyallahu anhu mi muy wax ci buntu muñ rek ci la doon wax lii waaw mu ne kon wa qaala taala al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa qaala taala walaman sabara wa ghafara inna dhaalika la min azmil umuur mu ne borom bi nee na aaya 42 wala man sabara te nag képp koo xam ne muñ nga wa ghafara te mu jéggale waaw buñ la defee dara nga muñ bañ a wan ki la def sax ke ne def na la wa ghafara nga jéggal ko comme si il n'avait rien fait nga suturaal ko boo dem di ko weeye da wala naan ko yow <laughs> di ko fàttali lam lay foon déedéet wa ghafara mu teg malaanum sutura muñ lañ ko def waaye du dem sax du ko tudd feneen mu ne inna daalika loolee lii ma fi tudd man borom bi tabaaraka wa taala la min azmil umur bokk na ci jëf nga xam ne ñoo yë gën dog waaw al imaam an-Nawawi rahimahullah mu teg mu ne wa qaala ta'aala ista'iinu bis-sabri was-salaati inna allaha ma'as-saabiriin suuratul baqara aaya 153 mu ne borom bi ba léegi nee na mi kawete yéegu ista'iinu na ngeen di dëmbandekuloo na ngeen di ut di appuyé wu di aidé di dimbali di sukkandikoo bi sabri ci muñ wa sala ak julli muñ ak julli yooyu laa leen dénk man sama borom man man man seen borom inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala de ma as-saabiriin mu ngi ànd ak muñ yi saa su ndimbalam du deñ di ci kaw way muñ yi kon nag yow li fexeel def jikko muñ na nekk sa jikko tey takkook salaa lu tax parce que salaa mooy lay def julli connexion ak sa borom direct du dox waaw moo lay jokkale sa borom ci anam goo xam ne boo ko defee li mu ware du dox mukk waaw kooku borom bi inna allaha ma'a sabirin waaw ndax julli ci boppam mu ne lay tax nga man koo def kon nag laaya cent cinquante trois suuratul baqara al imaam teg ci laaya bu mujj bi alhamdulillah mu ne wa qaala ta'aala walanabluwannakum hatta na'lama al-mujaahidiina minkum was-saabiriin suuratu sayyidinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aaya 31 mu ne borom bi nee na ba léegi moom mi kawe te yéegut wala nabluwannakum wat naa ne dinaa leen nattu yéen jaam yi hatta ba kera naa la ma la ñuy ràññeewe wan distingué bu leer nañ wan jaam yi al mujahidiina ñi nga xam ne ñooy kër këri dëgg-dëgg di rayante ci toolu xare dëgg-dëgg ci yéen way ngëm yàlla yi wa saabiriin ak ña nga xam ne ñoom ñoo ñee di ñooy rayante ñoom ñoom ñooy muñkat yi nekkul ne jihaat yi dañoo ne nee muñkat yi ne nee mooy ñoom ñooñu wa sabirina rawatina ñoom du du dalee na tàqale ñii ñooy euh, jihaatkat yi muñkat yaa ngi def jihaat ji yaakaar nga ne mos dem ci toolu xare te yàlla tax kooku mën la muñ la ko def mu leer la ne yow yaa ngi def mais sax ñibbi si c'est hypothèse wóor minute bu ne mën ngaa dee que sa bakkan naan la saay toogal fii eh, looy def eh kooku mu ñëw te yàlla tax la say demee au moins fu ki nga xam ne yuqaatilu shajaa yuqaatilu shajaa kooku moom li moteur mooy shajaa gi waaw waaw ndax lu waay di def ba am ci yàlla ni danga koy def am ci seytaane lan luy loolu <laughs> ma ne lépp effort bu waay di def gis nga. ñi nga xam ne dañuy jóg ci guddi yi di naafile di jaamu di def ay xeetu jaamu yàlla dafa am lu ñu privé seen bopp lu ñu xañ seen bopp waaw bu nit ñi tëddee ba ba suuf sedd lépp dal ñu nangoo dagg seeni nelaw jóg ngir seen borom waaw kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashaari hum yastaghfirun waaw lu néew lañ doon yandoor di nelaw ci guddi yi ñax kan ngir seen borom te ci ñun lii ñuy sakku toog njëkkalug seen borom gis nga ñooñu kooku loolu muy def jamono jooju am na caaxaankat boo xam ne mu ngay bëgg ay caaxaanam di dox moo nit heure boobu lay jóg ngir di entraîner parce que tout est ci lay gën mane hein waajal boppam waaw am na ñoo xam ne gis nga heure bi ñuy xëy fajar di julli cinq heures du matin léeg-léeg heure boobu lay jox di pronomoniw bi wala di sàcc wala heure bi nit kiy julli à quatre heures du matin trois heures ca band yi di jóge ñi nga xam ne guddi la ñuy dox kon waxtu wa nit amee yàlla waxtu woowu am na ñu koy jël di ci moy borom bi tabaaraka wa taala te loolu dinañ ko gis ci biir <laughs> kullu naasi yaxdu dinañ gis hadis ah, euh, boobu rek insha allahu taala ñéppay xëy waaw ñépp xëy nañu nekk ci li nga xam ne ku nekk ca la nga ne waaye nag lu am fa ba'i'un nafs <laughs> di jaay ba kanam waaye nag la ca tegu insha allah gisoon nañ ko ci arbaina yi dinañ ko gisaat insha allahu taala ci téere bi kon nag suñu boroom mu ne woo wala nabluwannakum hatta na'lama des nañ leen nattu wa naa ne dinañ leen nattu hatta ba li nga xam ne na'lama la ñuy ràññeewe du boroom bi xam de boroom bi xam na soxlawul ngir tester ñu ngir xam moom xamam dafa nekkul da lay nattu ngir moom nga def mu door a xam déedéet mooy ngir mu feeñal distinguer wane ràññee nit ñi ràññee wan al mujaahidiina ñi nga xam ne ñooy kër këri nii ha yàlla di seen doy coon ngir yàlla ak chantier borom bi rawatina bu jaree seen bakkan boobu sax mooy bis yi na mag minkum was-saabiriina te ñoom ñooy muñkat yi nit ñi xam ne ñooy muñkat yi borom bi dinañu natt ci lool de bari na koy wax dara la mu ñu il suffit nga tegal ko benn natt bu yàgg bu tëgee rek nga gis ko muy emporté woo ko def ay mbir nga xam ne waa ji <laughs> laysa min as-saabiriin boxaaju la bokk ci muñkat yi. léegi mu ne lool suuratu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la nekk aaya 31 al imaam rahimahullah mu ne wal aayaatu fil amri bis sabri wa yiy wax fi fi fi fi fi fi fil amri di digleel di digle ah, bi sabri ci muñ ah wa bayaani fadli ak di leeral li nga xam ne mooy ngëneelu muñ kasiiratun dañoo bari lool maaruufa lu ñu xamle ci alquran kon nag gi mu ci tibb nii sëq ko ci nii rek doy na léegi nag insha allahu taala bii di ñëw mu daal di dugg ci premier hadith